asri saaru pang madaniyatun fajag madina la arbaam ñant la wa introna nit ayatan ci kaafeer bismillahi hasna wa kono ci ci suur rahmani kare ayu kare mi rahmu nuk jaat mi larli saar wi kooku du ko na ci xare bani Qurayza ak bani Nadir yonent ba ko waa Makka Makka mu gàddaay dem Medina dafa fekk yahudi bani Qurayza ak bani Nadir te yahudi la leen indi Medina mooy nga xam ne dana ñëw ci mu def jamono Makka lay waaye yàgg yàgg dana gàddaay ñëw Medina ñu ne ñun nañ toxu ci Medina nekk fa bu ñëwee ñu ànd ak te bañ ñëwee Madina fekk fa Lawt ak Xasraj ñi yaari jiit yoo xam ne ñoom it noonu di xeex xeex nañ téeméer yaa bañ ñaar fukki yonent soog a ñëw Quraysh dafa ànd ak Laws Banu Nadir ànd ak Xasraj ba yonent ñëwee Laws Xasraj yëpp bokk jébbalu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ay jullit Laws Xasraj xamatu yonent tudde leen Lamsaar ñu nekk di benn dégg naa bu ñu noonu woon téeméer fukk ba nga xamee ne ñoom mujj di Lamsaar nag ah yow di jege woon ak nekk fële nga dikki. ñu ñëw ci yonent ne ko ñun daal dañoo bëgg a wóolante yow duñ xare yow duñ dimbale koy xare yow te boo amee xew-xew danañ la dimbale su dee yow ci jigéen ñi ñun danañ ko def suñu lépp loo xam ne soxal na leen daal lu jigéen ñi def daal ñun dinañ ko def suñu sax yow itam bul ñun bul dimbale koy xare ñun te bu ñu amee xew-xew nga dimbale ñu yonent bi la gën ñoom kër boobu ñu nekk fa. óoluwanteeg yonent sallallahu alayhi wa sallam boo xamee ni dee war na ci jullit ñi yonent dana yónnee ci ñoom ñu joxe seen ndimbal ñoom it leen dee waale dana yónnee ci yonent jullit ñi jox leen ndimbal ak ñu nekk ci loolu ba xare ba ñëw ba xare ba tey ñëwee ñu gis ndimbal la yàlla dimbale yonent bi ñu daal ne oh fii mooy yonent bi nga xam ne moom lañ doon tudd ci tawreet ci sama raaya am daal di xeex seen jaayante moom ñu jaayante woon ak yonent ñu ne soit wut rek ah baqare buut yooyu nag nattu ca amoon am ca ñu daal di yox yoxi naa xamuñ ci yonent bi yàlla am ko wàcc dañuy dal saaba yi dal ko baqare buut ndaxel nga jullit ñoo ko jëkkee ñoo ko mujjee woon yoonu ba xew diggante ba te yàlla sayidoo ci ay saaba saaba yi ñoo darajay fay ngir la nga xam ne yonent waxoon na ko ca Badar loolu xamee nag yow ñu daal di ci ko deret yonent dem fekki Abu ca Makka jaayante ak moom ci ànd ñëw xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ defee loolu ba Abu Sufyaan takk xare la saaf ñëw ak ci jinne ci xare ñëw wër Medina de kaw mi dina ci bu nekk te yonent dafa gas xam ndax ndax lam gas dox digganteem ak ñoom ba mën a dugg ci dëkk bi moo tere ñu mën a dëkk ba ba xamee ne am na ñaar fukki te mënuñoo jàng ngatu la di sànniyante ay kett rek gannaaw ga yàlla dimbale yonent ba nangu ñaanam wàcce sedd boo xam ne mësuñ koo gis te ñu xam ne sos na dem mbaare tasaare dem bagaas yëpp yàlla sànni itam ay ragal ca xol yi kéefar yi daw ñibbi la dawe ca saaru la saaf te Abu Sufyaan dawe ñibbi nag ba yonent wàññeeku dil ci Medina di jabaram Ummu Salamata ci sangu de sang genn wàll yaramam rek di romb ko nee ko ay yéen di ñëwaat ci malaaka yi day wàccagul yonent ne lu def mu ne bani Quraysata yàlla na ñu dem bani Quraysata de yonent daal di yéeneelu ne bilaay yéeneel xayra laa yarkab yi gawar ak gi war leen yonent bu kenn julli takkusaan lu mooy bani Quraysata nga julli ji takkusaan de te booba takkusaan jot na ñenn ñu ne a dem rek la santaane daal di julli takkusaan sa ñaa bañ a julli takkusaan te ca gee lañ soog a ji a na ñëpp joox nañ bañ a tee bañ a ñu dal di dal di gaw tafa ja ñaar fukki ñu ko ji ci seen bañ a génn bañ a amee ñaar fukki fan nag guddi ba di yëngu fa bayrin seen ne leen na ngeen topp sama ndigal te bu leen man nangu leen ma tey gannaaw tey bu ma toppati ñu ne ko loo mu ne nañ def lenn nañu am ñun ñëpp dem jébbalu ji waajile ndax xam ngeen ne mooy yonent bi tawreet doon tudd mandarga yi tawreet waxoon yëpp feeñ na ci moom kon nag duñu rëy duñu añaan nañ dem rek jébbalu ci moom ñu ne ko loolu duñ ko def duñ wàcc suñu diine ji jëkk ji di dem ci diine ji rek ñoo lànk suñu téere jëkk suñu yonent jëkk kon nag duñ dem di toppe mu ne leen nañ def leen ñaareel ba nañ def lii wóor tey jii bi affaire la li ñaa nga tàggan xam nañ ne ñun xeex affaire nañ dem yongaan leen ci affaire bi bon leen ah ñu ne ñun duñu yàq suñu affaire mu ne nangu leen ñetteel boor lan mooy nañu rey suñu doom yëpp ak suñu jabar te ku mën day gannaay rek bu mu fi defati ñuy dem nag di xeexal waa ji ndax bu ñu am dara dañuy xalaat suñu gannaaw. ndax fii daal ko am dara looy xalaat sa gannaaw doo mën a xeexal moom ndax ñii daal xalaatuñ dara mel na ni dee lañ gën a dund ah ñu ne ko rey sa doom sa jabar la dund jëriñati loolu duñ ko defee mu ne ko soxare ah, ñëw na ci yéen te suba sa yonent bi ne leen ubbi leen tata ji sa wàcc ci sama àtte lu ma àtte ci yéen rek ngeen nangu ko ma wéyal ko ñu ne ko loolu daal ñemewuñ ko ndax yow sa àtte dafa xiis waaye kon ñu tànn loolee ñu tànn ci sa saaba ku ñu neex mu àtteel ñu loolu daal nangu nañ ko yonent ne may naa leen kenn ci sama saaba yi lu mu àtte ci yéen rek ma wéyal ko ci yéen ñu ne bon dikk na Saadu non Baadata suñ xarit suñ jëñoo ci jamono ji yàgg ba tey kooku moom wóor nañ ko nañu àtteel fekk Saadu jamoon nañ ko ca Badar jam jam ba lu di ko ragal muy wét di wét di wét ba ca ba nga xamee ne xarab la saam ñëw na te yonent ne lu noon yi suñ xare su ngeen xaree te ñoom yéen a leen fekk waaye ñoom dootuñ dikk mukk këlëg yi day itam fa takk xare jëm ci yonent bi xarab la saam la mujj yonent bu ngeen xaaxase ñoom rek yéen leen fekk saa bi ñu ci jëkkëram ne yow yàlla sama jam-jam bii ma amoon te uur bu fekkee ni xare yi noonam yi dara des na ci yàlla nag moo dundal moo xaraka bu fekkee ne xare bi yonente xare moo ne jeex na nag sama jam-jam bi yàlla na wuññi ndax ma sëy jam-jam ba daldi wuññi te ba yonente jam Qurayza te mën nga dem yonente daf ko sampaloon derge na ci jàkka jam ndax man bët bu mu di ko fu jege ba nga loolu am na nag Qurayza banu Qurayza te ne Saadu moomu lu ma àtte ci ñun rek nangu nañ yonente ne dem leen woy Saadu ñu teg mbaam mu ñëw vraiment tey yéen a ngi leen gëm leen ci seen sang ñu jóg wàcce mu ne ko Saadu Quraysh dana ne sa àtte lañ bëgg a àtteel ci ñoom mu ne ko àtte naa ci ñoom góor gu mën a yanu gannaaw ci ñoom rek nañ ko rey ci def nañ leen jàpp def leen jaam de yonent ne génn naa ci yàlla sama bakkan bi àtte nga àtte ba nga xam ne moom la yàlla gërëm ca kaw asamaan yi rek ne. mën nañoo yanu gànnaay ñi juróom benn téeméeri góor ñu jox leen si ñaari Abi Taalib ñoom ñëpp mu rey leen soob leen ci seen kàmb ñu fan ñu jàppale jaram am ca xam ne yonent daf ko yónnee ci biti jënd see gànnaay yi di jeex waree sa tàngoor ñun ñoom jeex ñaari jiib la ñoon ban ñoom ñoo def yonent ne leen may naa leen ngeen génn réew mi si noonu dootuma ci def ngeen wala ci ngeen wëlale génn leen réew mi te ku ci nekk mayuma ko ci alalam lu may sësëf genn gëléem rek ku ne na sëf diis gëléem ci bagaasam di na bay ci maat la ñu daal di nangu sëf seeni bagaas waaw daal di teg dem dëkki Xaybar Xaybar itam Sidina Omar moo leen génne Xaybar ñu dellu Saam Saam itam safara dana leen fa fekk yóbbu leen safara te leen Sidina Omar bëggee génne Xaybar ñu daal na ko ñun yonent bi bindante woon naa ñun mais dañuy sox fii ci ba xaw mooy lan yenn waxu boo xam ne yonent ko bind ko sos si dinaa Omar seet ko mel ni téere boo xam ne ah ba Omar bëgg a jaarle mu ne ban bind ka dafa bind xam nga yonent daawa bind téere bu ne dinañ wax ne jiwa ko bind ñu bind ci téere ba nag nee na Ikrimatu doomi Abi Jahl moo ko bind Ikrimatu bokkoon na ci bind ci yonent bi naam waaye moom ci fatu Makka tam fatu Makka la soog a jébbaloo ñu ne yonent bindaloon na leen ca Xaybar ca arab Bani Qurayza nee sax mi dina ba xaw te Ikrimatu ko bind xamante ne tan ngeen noonu yàlla yi Ikrimatu booba xéefal la naka la bind ko tam yonent waaw ñu sala wax nag ne wax dëgg yàlla dañoo bëggoon a mucc rek waaye téere bi ñoo ko yonent ne yéen Omar ne leen jënd leen yonent noon na leen gaañ dem leen Xaybar sa Xaybar gaañ leen fa génne ñu ne ko waaye loolu mboosoor loolu rek ci Abdul Qasim mu ne déedéet waaw yonent du wax mboosoor rek maa yéen ci xaw ma xawaay ñu wéy laa waaye nii waa Omar leen génne Xaybar Xaybar itam safara leen fay jëlee yóbbu leen safara te xew-xew boobu la saar wi wàcc buur ne sabaa sellal na li laay yàlla maa fi sama waat la ne ci asamaan juróom yaara maa fi la dee rek woo moom alaatu mu aji ma ci nguuram alaatu mu aji dara ci njëkkeewam woo moom léegi mooy buur bi nga xam ne na mu ne si na ñaane kabara wet nañu ñu àll ci gaal ci ñëpp téere de banu banu Nadir yàllaa leen génne waaye bu yéen de liggéeyal yi ñu tukkee li awee xasri ci yéen de nag fangama fanga bu jëkk yonent fanga leen ñu jóge Medina jëm saam juum foofu yonent fanga ñu génn Medina dem Xaybar Omar leen fanke Xaybar ñu dem Samle maa zanantum jotu leen woon an yaxraju bu ñu génn de ci ñi ba ñuy gàddaay di ñëw Medina néew doole lool ñu xam ne dañ ba mën génn yow ñu Medina rek wasanoo dañ boolu ñoom am na woon naka ñoom maa ñaatum aji teral leen su sonum ay takk seen ñu ne laay ci mbugalam yàlla de ñoom yow nag ñoom mboolu woon nañ ne moor dara mën nga indi mu rek ñëw waaw taw mu laaw te di ko def yàlla dinaa si la ko yàq si boobu te fa fa toq mu ci Sénégal de yàlla def ba am de di di ko waaw affaire dafay bette faaw mu def foofu rek foofu yu doon foofu lay bàyyi ko wax ka fa tam sànni ci kuréel yi ci xol seen ba ragal ya yàlla sànni ci seen i xol ay ragal gannaaw bu ñu rayee garab yi mu la trop ki nga xam ne moo doon seen sang kooku. yonent dafa toog bés rek ne man di di Kaabibu Lasrar ana ku may tagal Kaabibu Lasrar de yorom jéggi na daye ci man waaw Muhammad ibn Maslamata ne ko maa maa la warlu ne danaa rey Kaabibu Lasrar waaye nag nag ma may ma wax lu ma neex nga rek baag ci def samay plan bu ma naa di jëlee ko yonent ne ko may naa la nga wax lu neex ñu ñëw ci Kaabibu Lasrar ne ko man de soxlaa ma indi mu ne ko lan mu ne ko ñun suñu waa jaan ne waaye laajam xaral mu du jeex ba du seen laaj ba du seen laaj laaj it nañu xaral daal dama naaw ma dara lu ma jox lu ma joxe ma ñëw bëgg ma xam nga yàgg yàgg da ngeen ko wëcc rek mu ne ko daal ñun topp nañ ko léegi waaw lan nañ ci daal ñeeg nañ daal dañuy dem daal ba seetlu xam lu yàlla def ak ñun mu ne it lu yàlla def ak yéen lu ma yàgg yàgg da ngeen ko wëcc mu ne ko lebal ma daal laa wax man mu ne ko. loo may tayle tayle ma sa jabar ah mu ne ko góor gu rafet ni yow kenn ko tayle jigéen mu ne ko tayle ma say doom mu ne ko tayle sa doom dafa ñaaw boo déggee ñu di leen ñaawal naa leen seen bay dafa soxla woon tayle leen mu ne ko loo am nag pour tayle ma mu ne ko man de sama gànnaay gi rek laa am mën naa la ko indil tayle la ko mu ne ko demal indi daal mu amal yi mu ma ko ma def ci këram daal di gànnaay topp guddi ñëw fekk na kaaf dëgg nga tëj heure bu ngërëm bu fëgg buntu ba kaaf ji ne ko bul jóg buntu bi ne ci ko fëgg ñu ngi koy fëgg dégg naa dara ji tuuru jabar ji bu xaabale mu ne ko xanaa dara daw toogul mbokkam sama mbokkam lantaar ni ma waxante kon ci ngoon mu di man def li nga indi la mu daal di mu ne mu ne waaw mu daal di fëgg nëbbu ba sori waaye dégg dara mu ne waaye waa ji rey na ma waa ji na ma mu dégg ci la baat ba toll mu ñëw gëj ci yeneen jaay da dagg bopp ba daal di nekkati bopp ba daal di nekk nga ci waaw gafa kaam nit ba taa xam kaw la woon nag kontaan na te yàkkam ci parce que kale yi moom mu daanu tànkam dem waaye te réew mu wattu bopp bi baax ci yeneen sallallahu alayhi wasallam ne ko rey naa noonu yàlla ba waaye sama tànk damm na yeneen ne ban mu ne fii yéen saraay ko rek tànk ba mel na meloon kooka mooy Kaab ibnu Lasrab ba nga xamee rey nañ Kaab ibnu Lasrab nag te moo doon seen sang ñoom ñëpp nag ñu fees ak ragal yu koy boona danañu ràppal kuyoo doomu ay néeg seen bi ay di ci yokk seen waaye di moom ñu naan yokoy ci li ñu ñooy ràppal seen néeg ya nag ci ne lu rafetoon ci sa néeg rek nga daj lu rafetoon ci sa néeg seen néeg yëpp waaw ñu di ko daj rek ngir xam ne waaw danañ génn ngir dina tooñaa nañ jullit ñi di rappal ci wàll ñoom ñuy rappal seen bopp ci biir wàll waaw sa biro xalam leen yàlla def taal yéen waram ci ci xol de yéen ñaam ci ci xol seet leen ci biir jëf noon bi nga xamee ni doon dooleem ñu ngi mujj rappal ci wàll ay noonam rappal ci wàll wala wala am kataba dugante ko nag dogal na laa yàlla alayhi ñoom ak jàll ala xasga laa sabahum kon tey mu bëgg leen di dindi ak jaadu na de de su fekkoon ni yàlla mayut bani nadir ñu nangoo génn Medina ko ñu rey leen waaw nañ defoon Banu Qurayza rek wala mu war nañ ci ñoom fi laaxira ci àllaxira nag asaabu neeri safara waaye rawaguñ kenn la safara lañ jëm zalika loole yaa na mu ci taaf naka ñoom saa ko wuute nañu laa yàlla wala soo doon yonentam ñoo wuuteeg yàlla ak yonentam moo leen seet ci ba yooyu mu ni saa ku wuute namu laa yàlla fay na laa naka yàlla parce que xaalis kat mbugal la mu rek maa xataatum min ni'matin kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yonent gaw na bañ a préfet nag ñu tëj ci seen parce que bañ a génn ne te gor seen datti tàndarma yi ñoo gën a bëgg tàndarma ndax mu génn te da lakk seen géej gi gàtt yi leen ci jullit ñi nag mais ndax lii gor datti tàndarma yi daal ak lakk géej gi gàtt yi daal defe nañ ne jaadu. bu ne maa xataatum yem dëgg. ñun ñu ne Tine Diallo moom gàtt tàmbali ma la aw xanaa su ma ay si ngeen defal ko ay ma tax ma ay taxaw xalaatu suul yaa ci gàtt seen fii si laa yaa dina kale ci ndigal yàlla de lépp lu ngeen def rek ba ne préfet man yàlla maa ko digle. gendarme yi lu ngeen ci yaakaar ne da ngeen ko mën a defal jariñoo ko ngeen defal ko loolu daje naa sama ndigal lu ngeen ci yaakaar ne mënu leen koo jot ngeen yàq ko loolu daje naa sama ndigal de. lu tax wala yëpp si yàlla wala yëpp si yàlla ngir na toroxal yàlla alfaas dina ñuy bëri yàlla bëgg naa toroxal ñuy bëri ba joxe ndigal ñuy gor seen garab ya ñu lakk seen dugub ren xanaa nag yëngu yeneen nañ leen ñu wattu sa seen xalal ya xalal yooyu nag xalal yi bani naam yooyu mooy mànga yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo seen tool ya jërëjëf dindi dundu setam. dina daa faj a soxla yi ko war li gone gu war am jabar ci bani Haasim ak bani Mutalib ak miskin yeeg jigéen yi yi war ci baatab yonent yëpp ci mangi bani mag yooyu la yonent bi doon defe moom la yàlla wax na wa ma aba allahu la delloo na ko ci yonent bi mu ci ko ñoom wa ma aw def tum te mu deen ale ci moom min xayrin ay fas wala rikabi ci jaage ni gëléem alal ji nga xam ne yàlla jox na ko yonent bi xam ne man leen a wax ne yéen a takk seen i fas xare ko wala seen i gërëm walakin laa la fi nekk yàlla yosali ci dana mukk yër rusuloo ay yonentam alaama ya taaw ci kumu toog wala yàlla xabiru ajaatun lamu ala kulli shay'in ci lépp lépp ma ne màng googu xaq nekk ci ñeel fenn ci li yonent moo ko jagoo de sallallahu alayhi wa sallam moo tax de yonent jagoo woon maa ngi bandi nag moo ko amee woon ca dundu ay jigéenam ku ci ne dana ko jox dundal at lu may Aysata moom xam na ne ku wakkil ci Yàlla la moom rek li yoroon ci daaw dañ ko dundal at ci ay jawaram gannaaw ma bi jooju ci daa denc loo ku ma ku jabar ci géñoom bi ko xam ne moo la war a jabar mooy sa kilifa ci la dafa lekk can ci la lay sa kale jabar ba nga xam ne ne yoroon ci génn naa dina nag dina Abubakar xame ko de nday Faatumata ñëw laaj ko ne ko ba sa dee ku ko doon mu ne man mu ne ko soo dee ku lay doon mu ne sama doom mu ne ko kon nag am bi ñoo ma gënal sama njëge ñaare njëriñ cat moo ma gënal sama doom cat waaye daal yonent dafa waxoon ne dinaa ma asalaam yaay laa noor ñu yonent yi ñu doon ak Sidina Aliyu ñëw laaj ko ko Sidina Omar ne leen xam ngeen ne yonent bi sallallahu ba mu defee mangu bi moo ko amee joxu ko woon kenn di def la nga xam ne war yàlla noonu na moo moom waaye jagowu ko yéen la doon jox di ci jógee Abubakar ne maa doon yonent di ko doxal na ko yonent ba doon doxale Abubakar dem na maa doon Abubakar mais it ak yi ma ko amee li doon def laa doon def léegi nag ñëw ngeen seen baat benn la leen ne naa leen jox seen donoy laaj wàllu jabaram ki nga xam ne mooy doomu yonent yow Abbas yaa ngi laaj sa wàll ndax sa doomu bay sa doomu bopp la léegi nag naka yonent doon doxale waaw nga doon ko ma doon ko ko doxale su ngeen ko mënee doxale noonu moom ma bàyyi ko wax ci leen ko rek ngeen ko doxale noonu su fekkee nag ñu mënu leen ko bay ci sama loxo man damaa leen ko fegal de ñu ne ko ndax ñu nañ koo doxal mën ñoom war a mën a jox naa leen ko. ñu dëgg fan rek pour ñoom ñaar gënu ji ne dañuy layoo mu ne leen a ci àtte fenn àtte lu may li ma ci xasoon àtte de su ngeen ko mën a yor di ko doxal na ko yonent bi doon doxalee Babacar ak man yor leen ko su ngeen ko mënul delloo leen ma ko man ma fexe leen ko de alal jooju mooy alal li bani nag jooju maa afaar o la delloo na ko yàlla ala rasul ci yonent bi alal xuraa bi ko su ngeen dëkk yi li ci safra wàllu xuraa ak yam bon yëpp ay man yu ko te di wala suul ak yéen a wala rafetlu ak ñaari yéen a tudd yéen ci xol ak ñaar borom léegi ñaari suuf ak ñaar bind wala taama ak jiw dañoo tax a jiw boobu ñu tax a jiw mu tax a jiw jiw de mooy xam ne moo wéyal jotaawu lan saa wala moo nama tamit boobu nga xam ne seen côté yéen a séddale yéen a soog a jagoo côté jiw bi ñu ko doon jagoo yéen a soog a jiw bu ko nag moom la ñuy séddale xarala tey laa yàggoon a gis bu mu nekk bi loolu itam li nga xam ne ay raw xëy na ndox mi yaa ngi diggante waaye moom am na luñ ko ci yëpp buñ ko def nag luñ mu boo xam ne ñu am doole ñu ñoo koy moomante yore ñu ko tëjee ak yéen a yàlla tudd vraiment aadama bi ñu jox ma leen ko parce que yéen a ngi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nga soo ko jàpp leen ko rek vraiment naa akum. di tere lu mu leen xam ci moom fan teewoo day leen de te bi nag ay yoonam gàtt gàtt bàngoo lépp lu yoonam di di teer nangu leen loolu moom mooy jëndi sariya bi yoonam du moo doon jëndi sariya bi lu mu wax atte la lu mu def atte kanamam mu xaral ko atte la ndax moom moo doon jëndi céréale bi ma tax leen na saa ne ko yàlla na ne maa faral naa fi ci daal di ñu koy dara lu muy jëlee naa dem ci alxuraan mu ne ko ko amal ndax bañ naa rey ci kitaaba mu ne ko waaw mu ne ko loolu bu ko alxuraan waxee mu ne ko alxuraan wax ne wa maa aataakumu rasuulu faxuzuuhu wa maa nahaakum anhu fantahu li yonent dikkee nañ ca jàpp lu mu tere nañ ko bàyyi mu ne ko waaw mu ne ko yonent ne fa xoolee nag sama sunna ak sunna xulafaa wal arbaati ñi nga xam ne way jublu lañ matt leen ko seeni bëyëg ne ko waaw mu ne ko Omar wax ne ko armal bañ naa rek ci dikkaatu de li yonent ne lu Omar atte sunna la te yàlla ne li yonent bi gën a jàpp kon yàlla wax ne ay dara jullu dara dagal na ba ko Omar waxee rek wattaqullaha ragal leen yàlla inna allaha naka yàlla sakinaa xaalisatin wallum waaw bu ko maye lil fuqaraa yi yéemal way ñàkk ñàkk al muhaajiriina ña di way gàddaay alladina ñaa ya uxrijoo génne mbare yi di yéen ci kër seen waa mbaay yi laa ci jikkeen est ce que ko danañu danañu ne laay nga dem wala solo te ala wala la jaay bu mu ñoom asaare xoolal ñoom di wéy dëgg di leen doon yàlla de ñu wala a génne génn ci sàkku ngërëmal yàlla ak yonentam ñooñu gaay ñooy saadiquna def muhaajiriin àndoo yàlla ne yem leen wala fiina ak ñaaña sabawoo wàcc nañu daara kër gi ci Madina wàññi maanaam ñu nañ gëm yàlla ñu gën dëkk seen yëpp bon dañuy topp mën a ajara ka kadaan amuñ leen jëm ci ñoom wala ay jigéen ak ak nit yi góor yi kañaan bima warul dara a na leen ko wala si loolu te danañ ñu xool ala am suuf si bàq këram wala kaanam bi de nekk na biñ si ñoom xasaaru suñu xaajale waaye ak gaal yi nga xam ne itam ñoo tabaxoon Madina ñooy lan saa te ñun lañ gëm yàlla topp nañ ñu gàddaay dëkk ci leen jaxamuñ te ñoom ci seen xol te ñoom dañuy xëppal seen mbokk ci seen mbokk maanaam ci kër ko di leen sax ñoom am nañ soxla ba ñooñu yàllaa leen fegal waaw seen kër bakkan moom ñu ko fegal leen na ko soxna si kër bakkanam. walaay dañu la gërëm ñoom am góor ñoom ñoo fexale. laay daa ngi tagg muhaajir ak lansaar nelawu njëkk yi mooy nelawu muhaajir na nelawu ñaareel yi mooy nelawu lansaar rek yonent daa wax ne law lam hijratu la kuntum ra'an lansaar du taxutoon li ma gàddaay kon man kenn ci Lamsar laa nga xam ne booy na boppam ci Lamsar su taxut woon ñu mbokk ci muhajirina te hadith bi ñu woy na it ne muhajirina ñoo gën Lamsar de ndax yonent bokk waaw daal dëgg-dëgg moo gën waaw fa nga xam ne tey mar kon na saa bokk rek ci laay jooju la Abu Bakar te Lamsar ba yonent génne àddina te Lamsar ba ñu Fatou Fatou Badji saa waay dafa ne naa amir moom mi ngi ko amirul mais bon ayib dana la ñu am seen buur lan saa am seen buur waaye yonent rek mooy nekk seen kilifa ñoom ñëpp waaye léegi wala yonent bi jóge na fi na mu ayib am seen ñoom lan saa yi ñu am seen buur gis naa wala kan la leen bi kenn rek lay doon te ci moom ayib dana lay bokk te loolu yàlla wax ñu ne loolu bu ko yàlla waxee mu jàngal aaya yi ne leen yàlla wax ma ne moom ayib dana ñu may faale ko ñu ne waaw. mu ne yàlla wax na ca Saalum Baara ne bokkunu maa saadiqiina gën lan saa yàlla jox ma leen ndigal ne na ngeen ànd ak saadiqiina maanaam topp leen leen saadiqiina lañ wax naan seen yéen wala yéen lañ wax naan yéen ànd ak saadiqiina ay yéen ànd ak saadiqiina mu ne leen bon ak buur bi benn rek lay doon te suma aji leen lay doon léegi daal saa seet leen ñaari gaay yi nga xam ne wóor na ma ne yéen a ngi fi mu gën a aji ne gërëm gërëm na leen Omar ibn Khattab ak Abu Ubayda ibn Jarrah amirul ummati tam rek ñaar ñu gën benn yan jaayante ak moom rek muy dem buur bi Omar ne la Babacar wax lépp loolu rek ma ci toog wallaahi yàlla xam na ne li taxawal ma kat dafa ma baax te du ma dem safara boo ma gënal may jiite mbooloo moo xam ne def bukk laa dina moo tax ma daal di ne waaw ku am yàq jikko yi rek na ma wax waaw ku fa ku mën a yàq jikko yi di alquran wax ne saaba si yonent la yàquwul saa yi ñaar ñi nga xam ne yàlla itam ay ñett lañ. saa yi yéen seen i semence de travail. su dee mu nekk xalifa yonent rek. wala doon alaam bi mu war a faal bi mu xafaafatul am na taw bi mu doon yu bëri yàlla yu bëri yu doon faal def. te yàlla melal leen melal yi. leen melal mooy yonent dafa amoon gan jaamu reer. moo kenn ci saaba yi ci lan faal. ne ko yóbbul gan gi gàllankoor ma ko ba ëllëg ba su la ko ñëwee ci këram fekk bi nga xamante ne ci suuf saa ba rek la ñu ñëw ne dafa ñëw ci jox ko ci gàncax nelaw la woon xarit rek nelaw su ko defee reer bi su ko taalee reer la ko ñu yokk ñu loxo ma yow moom ñu war naa ñu ñu lekk moom te suñu lekk ñu bàyyi ba mu lekk moom rek ndax mu lekk loolu ñu jox ñu nelaw la ko rek nelaw. Jamra Louga waaw soxna moom di waxtaan moom di wax fële la ko jëndee te ci gudd ba gàncax gi yàlla ba mu jaare ba suba bu kay ci yéen sa réer ba yàlla ci yéen def sa jëm ci nga jëm ci nga ak sa gàncax laa wàcc na ci yéen de mooy laa ji yooyu doon aram ci wala saa ñu xabaatatu arab tamboo gis mar na da nga xam ne bii ñaata ñetti ne mbokkam dimbale ma ci la woon a am mu dem sa sa place la amoon fa ak ndox. bi mu ñëwee mu ne ko maa ngi jàpp ci man dayoo boo xam ne xam naa ne su ma naanam danaa dee waaye ci ci sama wàllaare moom a gën a mar demoon nga jox ko ko rek mu wéy ca kooka kooka ne ma ne ci la ci sama wàllaare ma gën a mar mu wéy ca kooka kooka ne ko ci la ci sama wàllaare ma gën a mar ba muy juróom-ñaar maa ngi ci mu ji ko fekk mu dee mu wàññee ko jafe jafe fekk mu dee mu wàññi ko jafe jafe bu bëccëg bëccëg ñoom ñëpp jaay ñu kenn naanu ca ndox ma ñoom la yàlla wax naa wóyoo ci ñoom danañ la maanaam su kii kii bokk ci yéen wala sama njëriñ la tamit ñoom dafa doon suñu rajo ñoom seen rajo mbokk lañuy jiital ci seen rajo bopp lu ñu rajo rajo rek ñooñu ñooy saaba yéen suba sallallahu alayhi wa sallam woon yoo xaa bu musalee na ko mu xaaral si kii rek bakkanam. waaye dañoo la jaay yow ñoom xamu si wala ñoom dafa sa xarit. la jaay yow ñoom xamu si wala ñoom dafa sa xarit. kafee albarqi defe naa maaruful kafee ne ko waaw yéen lu ngeen di tuddee dëddu àddina mu ne ko ñun suñ ñàkkee muñ suñ xamee sant mu ne loolu yi gën a dëddu àddina ah mu ne ko waaw mu ne ko suñ xaj dëkk day noonu lañ mel suñ xamee suñu ñàkkee muñ suñu amee sant yàlla ñun yéen a suñu xaj dëkk bi war na taamu mu ne ko luy ngir ma ban mu ne ko ñun suñu ñàkkee muñ suñu amee xëfal suñu mbokk ci suñu bopp rek suñu amee dara bàyyi ko suñu bopp ci suñu bopp. wala ñu ne jaay na jaayoo di ko ñu leen bàyyi ñu dëkk naa affaire di tudd na mu ajil nangam saa daañu baax naa ngoog saa su ko woon sa mbooloo naa ngoog kenn mën na su leen a jot yéen a ngi tudd ne ku joxe woon. lu day jëbalu ci wurus bu ko amoon di ko saraxe moom jeex rek di ko seen benn saa di saraxe ñoom wala seen mut wala gan mu waaye itam daañu ñëw seen gannaaw itam fekk itam yàlla yàqul na danañ wax rabbana yow borom sunu est ce yàlla nga baal la naa ñaan nu wala ñu ko wàññi naa am ñu ay mbokk suñu xale suñu naa ne sabab ko naa gis ñu ñu ñu naa ne ci yàlla wala te yàlla bul def di ko doon naaj bi xottu moom te daan baññeel ñu ne si ñaar ñaar amoon na gëm nañu ne rabbana yow ba rasul ci naka naka yow rawoo fu mu laaj ñëwee di nga rey mu laaj jëram nga def ñooñu itam ku ci kër ci bépp ay gëm yàlla tey ñaanal ña jiitu woon ci gëm yàlla ñooñu itam bokk nañ ca gaañ nga xam ne yàlla fekk na leen def yéen na leen alam tara ndax ci tuleer dina leen dina jëm ci ñaar ña naafaq naafaq wala naafaq nañu bon xanaa ñu ne ko xabaar ak i saaba yaqulun dañu wax li Ibrahim ñu ay mbokk benn ci ñoom ñoo ko faral di ñaan ci kaw ci yow ñu wax seen mbokk yow ñu naa leen lay nuxrikum leen génnees na leen dana ko jama wallaahi dana mu génn maa ko moom ak yéen ñu wax seen mbokk yi nga fay naa leen seen yéen ci génn mbir na ñun dama ñu jaay ba ñun ñu génn ànd ak yéen. wala ñu teewa topp ci nu fii kun ci ak wàcc fenn axalam kenn abalam dakat ñun daal yonent luñ ko topp topp na luñ ko topp ci wacc leen yéen seetaan yéen yéen suñuy xarit wa in qutiltum dem xareef naa yéen lanansurannakum wallaahi danañu dimbale leen de si yonent bi xare yéen sax ñun dañ leen dimbale wallaahi yàlla kat yasadu dana mu seere si ñoom naka ñoom la kaay wala way nar lañu léegi nga koy joo ndem génneel sa leen daa koy joo na génn suñu maanaam lañ ñoom wala in qutiloo dem xareef naa ñoom laa subanahum dimbale nañ leen wala in nasarahum donte dimbale woon nañ leen léegi wàllu na danañu méngale ndax baara gannaaw yàlla buñ di way daw suba la ay sama ba jëru teral leen bu ko def naa fekk yi nañ su yéen a doon génnee yow it ñu génn ànd ak ñoom suñ su yéen a doxalee ak ñoom daal leen dimbale yàlla na dañuy fay suñ leen génnee suñ génn ànd ak ñoom suñ xaree ak ñoom duñ leen dimbale. suñ leen dimbali woon dañuy daw rek jooju laayam boo xamal ne yàlla xam na lu ñàkk te lu ñàkk loola fa amoon la ca xew lépp xam na ko suñ xaree woon ak yéen suñ leen dimbale xanaa kon dimbal la ak ñàkk la suñ leen dimbale woon itam daañu daw lu xamut yàlla xam na ko di dee xam-xam mi ngeen rek te xam loo am ak la dox ci diggante yi loo waaye lu ñàkk yàlla moom xam na lu ñàkk xamut ko du xam su xamoon la see xew si xam na ko rek te xam-xam boobu la génnee ne seen ndimbal li du dëgg duñ leen dimbalee mukk boobu la ndimbal la xadam la te duñ leen dimbalee xool itam danañ daw yàlla xam na lu nekk ci biir ak ñàkk rek la an ko mooy yéen a a ko rafatam ci na laay ci yàlla naa fekk ñu muy ragale ci jëm yàlla moo gën a tax nam ragale yàlla daal di gën a daal moom gis na dañoo xaw leen daal xool nañ dégg ci naa fekk nag du dégg ko am mukk mukk mukk fu ko yàlla ci dundee du dégg dégg foo fekk naa fekk ab ragal lay doon daal di xaar gën a kum xale bi ñëw yéen xale bi ñëw yéen jam ñaan ñu ngi koy booloo ñoom yow duñ booloo di mukk xale jullit ñi di laaj xolam dara yëpp ñëwee na ci njëkk mu wax la ci biir kàlla am lu war a ay jur yi gëstu gannaaw la baax na moom arrêté leen bàyyi leen diggante leen parce que ñu naan ñu tàmbalee parce que moom da nga jot leen gan yéen ñu di leen booloo waxuloo ko bu fekkoon seen parce que aay dafa fan ci koo leen naa fekk foo leen gis day mel ni ñu da ngay mel ni mbooloo lañ mel ni ñoo am te ñun tey fi ñu ne mala yoo yoo gis ci alxuraan nag ma ngay julli sa maanaam ci lenn julli de ñu bëri ci julli ñu daan mala yooyu de dafa bëri de dina mala doon naka melaw ñaare ñu xam ñu yi ñu ñaare doon ca mu dem ci kenn de te ñoo wala wala ci ñoom asaabu mbugal ay mu yaa di ñoo xeebaru makkaayam te ñoo ñu xalam nañ leen ca bi nga ko paree bi nga gaaw a teg yàlla yooyu jëngati seen meloo naka meloo seetaan la is xaala ba mu waxee bindil saani ñeel xéefar pour pour waaw ma bala maa kafara ba mu jullee mu wax indi naka bay un aji ma min ka ci naka man a ma ragal laa yor rabbal alamin ak moom bi yéen fa kaana ma ak bu teena na naka ñoom fi naari way naka ca sawara waaye yéen ñu ñaari yéen ñooñu laa yéen la ci nelaw saytaane ak yéefar ñu ne saytaane suñu ràññal la laa yi jublu ak yéefar bu ñu ràññal saytaane suñu ràññal fi mooy saytaane su tudd labiral labiral la saytaane sa tudd yéefar bi mooy bartiisa bartiisa am na beroon boo xam ne jaamu katam yàlla la woon te jaamu na ci dëkk nekk ci jàngoom di jaamu yàlla saytaane su ñuy wax loolu daf ko mos a ba yàqal ko yéen ñëpp a loo bëri nam ko yàqale saytaane sa dafa dem ca buurab dëkk ba ma doom bi yéen di rafet jëm gën a fàttali ci doomam ci ko mu daal parce que ku weeru nit daal di ñëw te buur ba ne ko laaj ba ci jàngu bi rek ku nangu la soo ko yóbboo sa doom bi rek dana la ko fajal buur ba daal di ñu doom jigéen ña yóbbal ko ba ne ko fajal ah, ba nangu te rek ñu demal ndaw sa di ko xaral ci kanam laaj ba bu dee ca xalaat laaj ba itam di ko xëy ca ndaw sa ba mu daj booloo moom la mu daj yomb dox ba mu am bee dem xam ne biir la saytaan la sax tey ñu ko ne ko jaamukatam yàlla bu daj yow sëriñ bu daj yow adduna yëpp la dégg ñu dégg ñu joxe nga bi loolu naaw nga rey ko bu dee waaw nga bari yàlla moo gën rey ko bu daj rey ndaw ko ndax te gannaaw jàngu ba tuur ko fa saytaan la ñu daj ñëw ci buur bi ne ko laajal laaj bi sa doom ko jébbaloon pour mu fayal la ko mu ñëw laaj ko ne ko ana sama doom bi ma doon fajlu mu ne ko li ko xam ne moom rey na ko. saytaane sa daan ñëw buur ba ne ko li ko xam ne moom reyu ko moo ko rey daf ko biiral lu ci yëpp mu rey ko. parce que baal na ca barab sàngam buur ba daal di tuddi doom war ko doog a rey nii fekk na ko te jiit buur ba daal di jàpp laaj ba jënd ko ñëw salop ko ko ci bant. diggante soo suuf noonu lañ daa def suñu bëgg a rey fekk ko waaye fan fekk ko rey bañ ko xala dee nag saytaana fa ko ah ne ko léegi day yaa ngi ci fitna dina ci mën a génne nag mooy nga ci jootal ma rek soo ma ci jootalee day man ma xetli la ci lii nga nekk mu daal di ci jootal saytaana fa rek boole naa bakkaat yëpp def na leen jaaloo na rey na bakkan ci jootal na ku na si xaaral ba ba waxee ba daanaka dañuy daal ñu naan it gën a ko ëppul jullit ma wala maa kafara ëppul jullit waaw nga xam ne jullit du yàlla kéefar la wala maa kafara ba mu jullee ala mu wax ne indi na ka man béyu ma ñu dañu laa mën ko teew indi na ka man xam ne ma la laay wala ba la cay moom bu dee parce que dafa nekk en tout cas ma ak bu seen ñoom ñaar moo koy baal ñoom ba yëpp am na mu maanaam ka ñoom indi na li may nekk rek di ko xaj leen di di di di di waxtaan bi rëdd yi faram-faram yi moo tëjee tool yi ren nit ñi ñëw nañ ci xaajal jëm mu ci texe te xol mu bëm texe jëm mu ci texaay yi te xol mu bëm texaay yi ak jëm mu ci texaay yi te xol mu bëm texe ak jëm mu ci texe xol mu bëm texaay yi ñeneen fa lañ bu jëkk bii mooy jullit bu gëm yàlla day topp yàlla dégg nga ne bu bam bu bam bu mooy gëm yàlla di topp yàlla te taxe la ko yàlla bindee woon itam ci rafa ci asal taxaari itam bu bam taxaari mooy mooy yàlla la dee taxaari na bu bam taxaari la sol nit dana taxana te sol bu bam taxaari mooy ku njëriñ beneen di yéefar gannaaw ba mu tuub waxtu wam doon yéefar ñu ngi toog ba mu taxawee dafa taxawee ci taxa la fa soo jëm safaan ba mooy koo xam ne ñu ngi jullit kon ba mu taxaw ci saabu te dafa fasoo taxawee ci fàttali saabu yi ba mu defee di jaamu yàlla ak salaam yi mu baamara ma taw yoon ñu nga toog ba mu taxaw ci saabu te yàgg yàgg ci taxawee rek lañ fa fa jëm yàlla na la woon jaay de. yaa ayyuhaa allaziina aamanu takku laa ragal leen yàlla del ko mbuur naf te naf maa xam dama lu mu juróom doon sa ñu ñëw ne sa wàcc laa ragal leen laa naka yàlla xabirun aja xam la mu ma xam la mu ngeen jëf ko rek yéen dafa doon laaj mbaa solo aw ñu ñàkk ñu bokk ci mu bar ñoo ko fexe woon de nam gis wàññi ko gën a te ci ñoom ak waaw mu daal parce que moom daal di njëkk moom yonent sallallahu alayhi wa sallam mun a ragal leen yàlla te watandi ko dem soxla di leen xarit soxla ma lu waaye am indi ñu soxla te loolu nekk ci wér nag parce que moom yonent daal di jaar nag mu am daal di ko fekkee wattaqulaa yàlla yàlla yéen daanaka yàlla xam naa xam na mu naa doon rek da ngeen jëf ko wala takunu bu dee nekk kenn ci la di kam ñaari na soo dañu ne ñu laa toppal yàlla ba am taawum tam fàttaloo yéen ci sama bokk seen yàlla yi fàttaloo yéen seen bopp ba jiitaluñ même ñu ñëwal seen bopp loolu mooy fàtte sa bopp daa yi dañu rek gaaw ñu war a fàtte ko dañoo ñu leen jël soxla rek daa yi koy yemoti asaabu jannati asaabu ñeeri waroon safara waa asaabu jannati waroon aljanna asaabu jannati waroon aljanna hum ñoom alfaay doon ñoom di la taxee laa ñëw ba nga xam ne Jibril jàng na alquran daa ci boobu dafa jël mbagam waaw def ko ci boppam de yonent itam ba mu koy jàng dafa jël koo xam ne Jibril ne yàlla génn ne koo xam ne jël nga def loxoom la yor teg ko ci sa bopp te jàng daanaka dana aaral Qur'an wala ñu jàng ko fi yow ba mu jaar yàlla génn na ne dana saafara ci sa yaram xaaral Qur'aan bi daal Qur'aan xalaat jafe-jafe ci lu bëri daal daal ko xëy na gis ko xaaral bi am na yaay ci toroxal yàlla bu ko xoolee am bi mu wàññi xotee bu mu xotee ci daal di defal yàlla de laaj yi yéen a koy dégg te jëlee waata waaye su fekkoon aw dëkk moo dégg Alxuraan ñu yi dégg nañ nii. kon nag man moom dama xotee ku mag pour pour defal yàlla de ba ci gërëm daal yooyu yéen de nag li baax na mu def ko ñu naan ñu ne ñu ne alal mbooloo. yëpp soxla xalam yàlla ngeen di léeral loolu ndax yéen itam ngeen xalam ba xam ne waaw ngeen di jàngal alxuraan bi rek war ngeen a jàpp te ngeen jooy te bu leen bu ngeen mën a jooy ngeen jooy jooy woo moom daaw mooy yàlla dëkk ne daay laa déglu mooy jàmm ci dëkk yi daay bare moom alimul xaybi mooy li xaw a faddu wa taala ci adab teeru woo moom rahmaan moom a daal di xewal waaw moom daaw mooy yàlla na ci yàlla nga xamal daa ay daa jël lu koy jàmm ci dëkk yi daa way day moom almaliku kay boo ak pour dootu ko daa ci sàmbe jëmmam sàmbe na amul jëmm wàññeeku meloom sàmbe na amul jëmm wàññeeku jëfam sàmbe na amul jëmm wàññeeku rek ak salaam moo way boromam mucc ci mboolem wàññeeku yàlla jëmmam mucc na jëfam mucc na meloom mucc na jëf yi di ci tàmbi tàmbi ci wàññeeku yëpp wàññeeku la ca àq jàmba waaye mat la ci wàllu yàlla rek wàññeeku bu xam ci mbindeef mat la ci yàlla rek lu tax yàlla dogaloon na ca afal na jaam bi def lii lum bon bon daal jaam def ko moo di mat ci yàlla ndax mooy lan na moon am su lan na moon moom moo wàññeeku kon nag waaw moo wàññeeku waaye yàlla moom mat na rek al mu'minu moo di aji dëggal ay yonentam fi mujizaat al muhayminu mooy aji seeru dara nëbbu ko al azizu moom mooy aji dëggal ak jabbaaru mooy aji mbéy ci mbindeefam rek al mutakabbir mooy aji rëy yàlla ay ci rëy mën a rëy waaw sama lambaay la waaw màgg sama njëg la pour pour seen sa coono ma mën ma xam ne si jàll wala du ma la faay rek subhanallah tudd na ma sa la yàlla am ay lu koy gën a leen bokkaale ko huwa moom daaw mooy yàlla alxaaliqu mu waa ji bind mbindeef yi mbindeef yi ab bàyyi mu waa ji fas leen ñu tukkee biñ ñàkk ak mu sawiru mu waa ji yàlla man leen loolu ñoo ne ko def maa wut yàlla su ma yee war a def mooy juróom ñeent ba juróom ñeent ya day wax ne ko ak aljanna war nañu yàlla sa góor na saxal leen ñeen ko ma def maa wax da nekk yàlla man juróom yàlla wala nekk juróom yàlla woo moom bu alaati moom ay aji ndox alaati mu waa ji xale bi ñu